tamit moom nag mu ngi tuddoon al alaa ibn abdillah ibn ibn am nañu ne <coughs> ndax tur bi dañoo wute dañoo wute ci est-ce la wala abbaad ci maam ji turu maam ji voilà am ñu ne abbaad la abbaad abbaad voilà ibn ak ibn akbar ibn rabia ibn muqannaa ibn hadramawt noonu la tuddoon al ala ñu gën xamaa nag al al hadrami ibn al hadrami lu tax ñu ko doon ibn al hadrami ndax ñoom hadramawt mooy seen cosaan hadramawt fële ca yaman moo tax imaam ibn isxaaq ne kaana waaliduhum ndax ñoom ñu bari lañu woon al alaa ibn al hadrami mi dafa amoon ay frère ay frère yoo xam ne yu siiw lañu woon <laughs> kenn ki kenn ki amr ibn al hadrami moom la kële rayoon euh, yaa ngi fàttaleku sariya bu ba amoon ci ashhurul hurum bu seydinaa abdallah mooy frère wu soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam Abdallah ibn Jahsh Taliya lañ woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónni woon nañ ñu dem ba côté Quraysh ngir xool waa Quraysh ci luñ ne far ñu dem daal di fay rey kenn ci waa Quraysh mu doon Al-Alaa ibn al-Hadrami euh, non Amr ibn al-Hadrami waa Amr ibn al-Hadrami frère wu kii la frère wu kii la ba yas'alunaka an shahril haraami qitaalin fii yaa ngi fàttaliku lool ñu ngi lay laaj ci weer yi nga xam ne mooy weer yu normal yi ndax est-ce que rayaate am na ci sariya bu seydina abdallah ibn jahsh radiallahu taala an frère kii lañ fa rayoon moo tax ndax ñoom dafa amoon kii <coughs> frère boo xamante ne nii wutu euh, doon Maymun moom al Alaa ibn al-Hadrami Maymun ibn al-Hadrami kooku nag ku siiw la boo demee ci fële Makka ci kaw Makka am na teen bu ñu fay tudd Bi'ru Maymun Bi'ru Maymun Maymun bii la frère al Alaa ibn al-Hadrami bii lañ ko tudde woon waaw ñoom nag cosaanoo wuñu woon Quraysh ñoom Yaman lañ cosaanoo mais ay allié wu papaay Abu Sufyaan lañ woon Harb Abu Sufyan ibn Harb voilà mooy ñoom allié wu bàyyi Abu Sufyan lañ woon ñu mujj fa nekk noonu moo tax ñu leen al-Hadrami eh, <coughs> Maymun boobu nag ku siiw la frère am la woon moom lañ tudde Bi'ru Maymun teenu Maymun foofu la ca Makka ca kaw eh, moom nag ndax teen boobu moom moo ko moo ko frère di Maymun moom moo ko moo ko moo ko bënnoon mooy moo defaroon teen bi mais c'était juste c'était avant avant révélation bi ci yonent mi alayhi salaatu salaam la ko defoon moo tax mu siiwoon ñu doon woowee teen ba nag bi biiru Maymun comme taliwee ñu naan jàllu picc nga xam ne jàllu picc dafa doon jaay picc yaakaar naa <laughs> ñu mujj tali waa tali jàllo voilà tali jàllo naan tali jàllo waaw mu siiw lool ca banlieue ba ak Pikine Pikine ak foofu bu ne tali jàllo rek ñëpp xam ne jàllu picc tax ñuy wax voilà mais comme loolu la woon foofu nag dafa am Makka benn teen bu siiw buñ naan bi'ru Maymuun Maymuun ibn al-Hadrami frère al-Ala bii la ndax moo ko bënnoon beneen ñeereen ñaari frère am yi kenn ki moom lañ ndax bi Amr ibn al-Hadrami moom lañ rayoon foofu foofu fële ca sariya bu Seydina Abdullah ibn Tali'a la woon mooy dañ leen a yónnoon ngir ñu dem mission d'observation la woon voilà xool pour palper le le pouls de l'ennemi far ñu rey fa nit wa amir ak amir ibn al-Hadrami ñii ñëpp ay frère am la ñoom moom ala Maymun ibn al-Hadrami Amr ibn al-Hadrami ak Amir ibn al-Hadrami kaanu ñoom ñépp dañoo nekkoon frère ay frère al-Ala ibn al-Hadrami radiyallahu ta'ala anhu moo imaam ibn Isxaaq ne kii ni kaana waaliduhum alxadrami mu ne seen baay di alxadrami moom dafa kii woon euh, nu mu tudd aliyewu Harb la woon ibnu Umayya comme niñ ko waxee la huwa min bilaadi Hadramawt moom ca Hadramawt ca foofu la ko la kojoo wasmuhu Abdullah ibn Abbad ibn Sadaf imaam abdullah ibn eh, imaam turu al Hadrami al Hadrami mooy ko jox Hadramawt mais fi mu ni mu tuddoon mooy abdullah ibn Abbad ibn Sadaf di doomi ku ñuy wax Sadaf voilà loolu kon moo jëm ci wàllu moo doon kan ay mbokkam ak yooyu ah, moom c'est euh, kii al Ala ibn Hadrami mi ta'ala anhu bi nga xamante ne nii moom la yonent bi alayhi salaatu salaam di yónnee lettre yi ci buur yi moom mii la yónni woon fan ci malikul bahrayn malikul bahrayn mooy al Munzir ibn Sawa al Abidi léegi moom moo yóbbu woon lettre bi moo tax moom euh, Seydina Amr ibn al-Hadrami radiyallahu anhu même ginnaaw gi <coughs> ndax moo fa toogaloon yeneen ci Abu Hurayra radiyallahu anhu dane ba'athani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xadiis boobu wérul ndax imaam al moo ko solo ak taalibeem bi di mu ne euh, <clears throat> moom mu ne ki ko euh, dane ci saalim mawla bani nasr la ko jële na imaam al-Waaqidi dane xaddatani abdullah ibn yazid an saalimin mawla bani nasr qaala mu ne sami'tu aba hurayra dégg naa seydna abu hurayra radiyallahu anhu yaquulu mu naan ba'athani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma'a euh, <clears throat> al-Alaa ibn al-Hadrami seydna abu hurayra radiyallahu anhu dane ba'athani yónni na ma rasulullahi ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam daf maa yónni ak ki nga xamante ne mooy al ala ibnul hadrami moom laa àndaloon fan lañu yónni woon <coughs> mooy xadrama fële nu ma naan xadrama Bahrayn lañu yónni woon mu ne wa wasaahu après mu daal di koy yonent bi alei satu salaam dénk comme que moom la jiitaloon mu yàlla ala ibn al-Hadrami sayyidina ala ibn al-Hadrami mu dénka nekkoon dénk ko ci Abu Hurayra mi mu àndal yiiw nee na ma ko nag nee na mu ne ma mu ne fasalna qaala lii bi ñu déparé di dem moom si na alaa ibn al-Hadrami man Abu Hurayra inna rasulallahi sallallahu alayhi qad awsaani bika xayra fanzur maadha tuhib mu ne ma ah yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam daf maa dénk yiiw ak yow mooy may def ci yow jëflanteeg yow ci yiiw léegi nag man al Alaa ibn al fa fanzur dama lay bàyyi nga xool maada xoolal loo bëgg rek loo bëgg rek wax ma ko <coughs> voilà fanzur maada tuhib loo bëgg rek waxal <coughs> nee na bi ma waxee loolu ah ma ne ko nag ma ne ko euh, kii nu mu tudd nu mu tudd nu mu tudd euh, al Mundir ibn heureusement ñoom biñ demee wala dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw nee ma ne ko ma ne ko euh, <coughs> hmm, lu ma doon waxati mu ne ma seetal loo bëgg ma wax ko nee na Abu Hurayra ma ne ko lii laa bëgg nga defal ma ma lay noddal bokk na ci lim ko wax mu ne ko nga defal ma ma lay noddal waaye <coughs> sanad boobu dafa wéradi waaye sanad boobu dafa wéradi dafa wéradi moom ba demee bañ ko yónnee ci al-Munzir ibn Sawa ima al-Munzir ibn xam nga ma mujjoon na tuub mujjoon na tuub al abdi moo tax mu ne amal alaa malikal bahrayni lam yaghimi kanta al alaa moom mu jublu ci malikul bahrayni buuru waa bahrayni lam yaghimi moom daldi wul absente ci lislaam bal li am ba des mooy tuub na daldi dëggal moo tax moom foofu la ne woon moom seydina al alaa ibn al hadrami ah ginnaaw gi bi yonent mi aleyhi salaam génn àddina seydna abu abu bakr radiyallahu anhu comme ni nga xam ne noonu la ko imaam imaam ibn saad solo radiyallahu taala anil jamii mu ne seydna abu bakr dafa dafa dafa yebal al alaa ibn al hadrami fa xaraja min al madinati fii sittati ashara raakiban ànd ak seize ñoo xam ne dañoo war bindal ko benn lettre ne ko koo dajeel ci réewu jullit ñi ci ci goxi jullit ñi nañ ànd ak yow ci xare bi nga jëm mu ne ah, fa saaral ala fi man tabi'ahu xatta laxiqa bi xisni juwaasa fa qaatalahum falam yuflit minhum ahad nee na mu continuer ku mu dajal rek wax la li xalifatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di seyna Abu Bakar wax ko yi di arme bi di yokk ñuy yokk nee na ba ñu dem fi fañ leen yebaloon muy <clears throat> la citadelle de Juwasa benn dëkk la bu nekk Bahrain yoo xam ne waa Abdu Qays ñoo ko moomoon voilà yaa ngi fàttale ko xadiis imaam al Buxaari boobu bële bu imaam ibn Abbaas bi kenn jumaa buñ bëkk dajale da loolu yaataloon nañ ci bi ñuy affaire àjjuma mooy fii masjidin Abdul Qays bi Juwaasa fil Bahrayn foofule mu ne fa qaatalahum mu daldi xareek ñoom kenn rëccu ci mu ne ginnaaw gi mu dikkal alxatif wa biha jamun fekk fa beneen mbooloo ci noon yi fa xaatalahum mu xareek ñoom fan hazamu ñu gañe leen mu ne gaa yi dugg nag mooy gaa yi ne foofu daldi dem ci zaara mu fekk leen foofale benn bërëb la mu daldi leen fekk foofale moom seydna al ala ibn al hadrami yi bañ demee nag géej gi moo doxoon seen diggante mu daldi jaar ci géej gi lañ xuus waaw jaar ci géej gi ak seeni fas ak seeni jëleem ñii di dox mu jaar ñu jaar ci géej gi ba jàll dem ndar kepp gaaya <clears throat> ilaa an tuufiya dañ leen ak siège bi dafa gudd ba Seydina Siddiq génn na àddina ci diggante bi <clears throat> gaay yooyu nag biñ leen ndar waa zaara affaire yi metti lool ñu daal di demander ñu daal di def paix mu daldi nangu daal di def ak ñoom ay accord après mu jóge fa xareeg waa ahlu daarin mu daldi di fay rey yu bari xare fa xare bu tar mu daldi di yónni urfu urfuja ci tafesu faris mu daldi di ngir daldi xare ji foofale ca tafesu faris te ni ñuy ub ba ni ñuy ubbee benn île boo xam ne foofu la nekkoon mu daal di fay defar benn jàkk moom seydina al alaa <coughs> ibn hadrami après seydina umar ibn al xattaab radiyallahu anhu daal dina koy kii noonu daal dina koy conforter ci affaire bi bam bam nee xalifa comme ñi nga ko ne ko mujaalit solo bi sanadin da'if mu jëla ko ci Sha'bi euh, loolu yéen beneen problème la ndax ash-Sha'bi lii muy nettali fekkew ko anna Umara kataba ila al-Alaa ibn al-Hadrami wa huwa bil Bahrayn an sir ila Utbata ibn Ghazwan faqad wallaytuka amala wa dhanantu annaka aghnaa minhu fa a'rif lahu haqqahu Seydina kii ne <coughs> Umar radiyallahu anhu dafa bind ci dafa bind ginnaaw as-Siddiq kal Alaa ibn al mu ngi woon Yaman Bahrayn bokk comme ni ko fa Siddiq yónne woon yeneen ci malay sar saab yónne woon ko fa mu doon yóbbu lettre bi ci al-Mundhir ibn Sawa malikul Bahrayn lam yaghimi mu ne après léegi euh, nu mu tuddati mu ne ko demal mu bind ko lettre fekk mu ngi Bahrayn mu ne ko demal ci Utbat ibn Ghazwan moom gis nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal ne ko mooy nee ko remplacer naa ko ak yow ndax man am naa njortu ko ne yow yaa ko gën a euh, a mën a taxawu li nga xam ne mooy liggéey bi voilà yow lañ fi gën soxla yow lañ gën a ci mbir moomu waaye na nga ko xamal ay àqam mu ne nag bi nga xam ne ci la génne moom fii ci la génne moom al-Mundhir ibn Sawa ànd ak non man al-Mundhir ibn al-Ala ibn al-Hadrami radiyallahu anhu ànd ak Seydina Abu Hurayra ak Abu Bakra bi ñu àggee bërëb buñ naan Biniyaas foofu àddina moom Seydina al-Ala ibn al-Hadrami bu mu génnee àddina nag fa rajaa Abu Hurayra ila al-Bahrayn Seydina Abu Hurayra daal di delluwaat Bahrayn moo tax Seydina Abu Hurayra radiyallahu wax ne da eh, min al-alaa'i thalathata ashyaa laa azaalu uhibbuhu Abu Hurayra gis naa ci al-Alaa ibn al-Hadrami gis naa ci al-Alaa ibn mbir yoo xamante ne nii ba du deñ ma koy sopp ndax ñetti mbir yooyu ma gis ci moom ba faw mu ne qataa al farasi ala farasihi ma daarin gis naa mu xotti géej gi géej gi golf bi noonu géeju golf bi mu mu mu daal koy xotti Bahrain gis nga entre Bahrain ak Iran ak yooyu géej la voilà la mer du voilà mu xotti ko jaar ci kaw géej gi bés boobu ñu doon xare ji daare yi wa qadima yuridul bahrain mu dégmal di jëm ci bahrain fa daa allaha biddahna nee na mu ñaan buur yàlla ci foo xam ne àll goo xamante ni naan du foy foy la dara amul vraiment désertique mu ñaan buur yàlla buur yàlla fa nabaa lahum ma fa nubia lahum ma un fartawaw bi mu ñaanee moo dañu ñëw di dem foofu baxeen ci yoon bi mais ñu ne àll boo xam ne foy foy nandu foy foy goo xam ne désert goo xamante ne ni mais toq ndox amuñu ko ta armée lañu ak niñ bare nee na mu ñaan buur yàlla buur yàlla daldi du daa taw de mais benn ndox moo bal na ci suuf moo génn ci suuf ba ñu naan ci ba ba ba ba màndi ba mën duy suñuy mbir mu ne loolu tax na ba léegi duma deñ di sopp Seydina na ala eh, ibn al-Hadrami man Abu Hurayra mu ne te li ci yéeme kat wa nasiya rajulun minhum ba'da mata'ihi faradda fa laqiyahu wa lam yajid al <coughs> mu ne bi ñu fa jógee foofu noonu bërëb boobu noonu mu ñaan ba buur yàlla daldi génne ndox foofu nee bi ñuy dem ñu jóge fa di dem am koo xam ne dafa fàtte lenn ci ay bagage am foofu la mu dellu mais source d'eau boobu gisatu ko fa gisatu ko fa du ah way mu dellu fa walam yajidil ma ndox ma new fa mooy ne dama ko defoon ngir ñaanu sama <clears throat> jaam bii man borom bi bu sell bii dal Alaa ibn al def naa ko soxla kii nañ dem nañ mu dindi war waaja dellu di uti kii moom fekku fa dara Abu Hurayra radiyallahu anhu sayna Abu Hurayra mu ne wa maata wa nahnu ala ghayri ma fa abdallahu lana saxaaba fa mutirnaa fa xasalnaahu wa xafarnaa lahu bi suyuufinaa wa dafannaahu walam nulxid la mu ne beneen mbir boo xam ne tax na ba léegi ma sopp ko mooy moobu noonu bi ñuy dem noonu mooy bii leen Seydina Omar nee dem leen wax leen ñu dem fi ñuy dem eh, nee na <coughs> mooy dernier voyage boobu mu ànd ak ñoom ak Abu Bakra radiyallahu anil jami' mu ne wamaata takkat bi muy génn àddina wa nahnu ala ghayril ma ci yoon bi fi ñu doon dem ngir fa ñu Seydina Omar joxoon dem mission mais ñu yoon bi amuñu dara ndox gisuñu fa ndox nee na naka naka noon rek bi mu génnee àddina amuñu ndox ñu jaaxle yooyu nee na fa abdallahu lana saxaaba saxaaba sa sa pas saxaaba de saxaaba mooy kuy mooy comme saxaabi yi mais saxaab mooy saxaaba mooy mooy mooy niir nuage nii niir yi indi taw mousson bi buur yàlla daal di ñuy feeñalal loolu fa mutir naa mu may ñun waaye ñu taw taw bu bari waaye bañ mën a duy suñu ndab yi fa xasal naa ko ñu daal di koy sang ni ñuy sange ku faatu waxafan naa lahu bi suyufi naa ñu utiliser suñu jaas yi ngir gasal ko foo xam ne moom lañ koy denc moom Euh, al-Alaa ibn al-Hadrami kon la génne àddina Seydina alaa ci jamonoy <coughs> jamonoy kan Seydina Umar ibn al-Xattaabi radiyallahu taala anhu ci la génne àddina moom Seydina alaa ibn al-Hadrami radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa mawwaah